fukki ni allahu akbar allahu akbar yow nga nekk allahu akbar kee wax le nga nga wax waaw ku nekk li ta'addudi sabab waaw ndax euh, sabab bi tax nga ngay nguyu kii wëkkee loolu dañoo wute waaw loolu dañoo wute laa wax comme que dañoo wute kon nag yow da ngay wuyu waaw kon euh, da wuyu quoi waaw da wuyu loolu moom mooy li nga xamante ne nii euh, noogu la yow da ngaa wuyu léegi euh, mu ne nag wa ijaabatul awwal afdal waaye ki njëkk a tàmbali nag kooku moom euh, wuyu ko moom moo gën waaw wuyu ki njëkk a tàmbali kooku moom moo gën même bu dee ne man ngaa wuyu ñaar yi parce sabab yi kiiwul mais nag mooy bu boobaa mooy baax na waaye ban moo gën. ci côté boobu lay waxee bu dee nag dañoo dugg ci côté boobu ban moo gën moom kee nag mooy wuyu ku njëkk ci moom moo gën mu ne suuf waaw suuf ba mu des waaw waaw mu ne ba mu des li nga xamante ne nii illa fi subh wal jumaa fa innahuma sawa mu ne nag ba mu des bu dee julli suba la wala ajjuma lay nootu wala julli suba loolu moom ñoo yem gëneel mooy ñoo yem gëneel li am na huma ndax ñaar mashru'an dañoo nekk loo xam ne lu ñu yoonal la <laughs> waaw kon eh, loolu lu am am solo la léegi nag eh, nga dema bii nag bu mujj bii nag ma ne non bu mujj bii mooy li nga xamante ne nii tamit moo ci gën mooy daal fekk yaa ngi mën a tontu ñeneen yaa ngi mën a tontu mooy nga def ko moo gën léegi nag bu dee da am gànt boo xam ne moo tax bon vraiment mënoo ko bon ñoo xam ne rek mënoo ko quoi bu dee waa ji daa am gànt gu tax manu ko waaye ñoo xam ne nag waa ji manu ko waaye fekk mu ngi nekk koo xam ne ku ko man la mooy eh, bu déggee bu mu ne bon man wuy woon naa sànq ah waa yow c'est quoi ça non eh, seen nodd yi dafa bari quoi non xéewal la <laughs> lépp jiw la waaw fekk yaa ngi koy man defal te yàlla tax waaw ne mukk bon man nag man dama fee nekkatul di def waaw c'est quoi nan euh, sonnatuma ci ah déedéet loolu euh, nañ ci bàyyi xel <laughs> nañ ci bàyyi xel euh, léegi nag mu des mu des euh, hein beneen masala boo xamante ne ni al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah mu ngi koy tudd kon li nga wax sànq ma dégg kii noddu maa kii wu di tàmbali pareegu pareegul keneen di noddu ñu la boo ci mën a wax rek boo ci mën a topp topp la walla ma nekkee damaa euh, euh, bi di noddu walla télé bi yooyu ñu la ah li ñuy wax nodd la wala du nodd ñu ne la waaw ñu ne la ah bu boobaa nag gisuma lu ki génn nga bañ koo nga wañ koo topp bu dee nag am nga ngànt bu tax wala yaa ngi nekk comme di def dars nii jekki euh, téléphone bi kii bu boobaa te manoo arrêté na ko arrêté moom waaye c'est bien sûr que bu dee da ngay def dars nii comme <laughs> Makka wala Medina nga jekki ñuy nodd boobu da dangay noppi en plus loolu jàngale ni ngay def ñi ngay jàngal dafa am solo ñu jàngale ci loolu nga wanewaale sunna yonent way saa saa ci kaw ñu jàpp ne dañ koo sopp ak wala ñu am ne farata boobaa yéen ñëpp ay par force lañ ko jàppe xanafiya yeeg zahir yeeg rahmatullah alayhi xam nga loolu daroon nañu Medina <laughs> euh, ala saagir abdallah saatu sa mañ fa nemee noonu Allahu akbar billahi foofoo neex <laughs> non yàlla fa yàlla di yóbbu gaa yi ñuy dem ak a dem ak a dem ak a demal di di non dina dina soppi lu bari <laughs> ci suñu biir comme yu wax Seyna Cheikh <laughs> waaw Cheikh Seyna Cheikh waaw gis nga di fa dem di fa demaat wóor ne day soppi lu bari ci yow waaw daloon nañu fa xam nga ñii àjjuma jooju àjjuma ji. alxames lañ fa agsi yawmul xamis loo yeneen saa saam daa bëggoon di <laughs> tukki yawmul xamis loo loo <laughs> borom bi def ni agsi Madinatul Munawwara yawmul xamis ala saakina afdalu salaatu wassalaam ajjuma ji njëkk ñëw agsi ñu commencé dars Riyad bii waaw nekk ci biir def dars rek jekki rek noddukat bi yëkkati allahu akbar allahu akbar ñu arrêté taxaw waaw répété ndànk li muy wax ba nu mu jeexale nga coupé wax sa hay allahumma rabba hadhihi da'wati tàmma yi après daal di continuer waat <laughs> allahu akbar <laughs> ah mooy bu dee loolu mooy yow nga déglu ba pare di wax bu dee da jàngale kon loolu lu am am solo la waaw wallahu taala alam euh, kon ginnaaw loolu mu des liñ doon wax mooy waa mais man man bu dee damay julli parce que masala xam nga tuutee des ma fàtt waa ji day julli moo xam ci biir jàkk ji la dugg di julli jaar rakk rek jekki-jekki noddukat bi non Allahu akbar Allahu akbar wala ma nekk sama kër di julli dégg di nekk ci biti wala fi ma nekk di julli après dégg noddu waa mais léegi waa nu ñaa def waaw euh, am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne bon yoneen saa salaam daal dana ilaa sami'tumul nidaa fa qulu mithla ma yaqul bu ngeen déggee noddu na ngeen wax lu mel ni noddu mithla ma yaqulul mu'adhdhin lu mel ni lu noddukat bi wax kon bu boobaa yow digle loolu yeneen saa saam digle yow bi nekk ci julli dalaa laal waaw war a imaamul hafiz ne studalla bi istudilla bihi ala jawaazi ijaabati al mu'adhdhin fi as-salaa amalan bi zaahiri al amr waaw wa li anna al mujiba la yaqsidu al muxaataba waaw mu ne loolu am nañu ci tegtaloo ni lii lay wane ne kii julli bu déggee ñuy noddu añi noddu gi bu ne allahu akbar allahu akbar moom ci biir julleem ji day wax allahu akbar allahu akbar waaw ashhadu an la ilaha illallah mu ne ashhadu an la mu ngi julli ñu ne loolu parce que digle bi yeneen saa saa ne fa xuulu moom génnu ci fan la yeneen saa saa ne kiy julli bokku ci waxu ko kon nag kook day wax beneen mbir benn mbir a moom beneen mbir mooy waaye yi nga xam ne day noddukat bi bu waxee kii koy dégg di répété di baamu li muy wax kooku jublu ci jubluwu ci discussion bu muy def ak moom déet waaw waaw loolu benn wax la mais wax ji amaana gënula dëgër mu ne am na beneen wax boo xam ne dane noonu day bàyyi ba pare julli ci mooy liñ la doon wax sànq ki nga xam ne dafa boobu day dugg ci ki nga xam ne dafa dégg nodd bi mu préoccupé nekk ci leneen la soxlaa ko mu fàtte dégg ba imaam noddukat bi jeexal la ilaha illa allah mu ñu la répété waatal li imaam an doon wax sànq naan dañ koo sopp am ñu ne nag ñoonu ngay def comme que da ngay julli da ngay arrêté da continuer sa julli boo paree nga daal di door a répété waat nodd bi yëpp li noddukat bi doon wax bu boobaa nag lenn la bu dee noddukat ba tarjih la doon def noddu Shafi'i wala Maliki yow boobu ngay def même bu dee ne sama sab moom boo Hanafiya yi du doone non man alaanu Bilaal bi moom na mu noon de ndax dane miis la lu mel ni la yoneen saa sallam wax maa yaqulul mu'azzin li noddukat bi teew la mu doon wax comme que dalaa raw ndax da du newoon ci soxlaal julli bu boobaa nga war a wax loolee am ñu ne non lii la war a def ñetteelu wax day dina wax day nekk ci julli ji bu ne allahu akbar allahu akbar moom bu ne allahu akbar allahu akbar ba mu def ci hayya ala yi waaw foofu nga xam ne bu ne hayya ala salaa hayya ala salaa ñu ne ah, bu boobaa parce que loolu euh, noddukat bi day mel ni kuy waxtaan kuy wax kuy discuter ak ñeneen ñi mooy yéen ñi ñu ñëw leen ci julli alors que bu ne allahu akbar allahu akbar loolu si kar la te julli yeneen saa saa waxoon na kaw kaw ba di tuuroon ndox gisoon dañ xadiis sant ci jàkka ji gaa yi bëgg woo pamti pamtee euh, bu pare euh, wax li muy wax non Muawiya <laughs> Seydina Muawiya as-Sulami bi nga xam ne ci la doon julli ci yi <laughs> waaw naan alhamdulilah gaa yi di ko di ko di ko di ko noppiloo <laughs> di def ay signe noonu mu naan way muy sama ndey ñii luñ may xoole nii mu ne mu pare mu ne saa saa bu wallahi fama ah, këhërën yi gëdduma an waxuma wax gi nga gas dane ma rek lii julli la hmm? yellu ci waxu nit ñi voilà tudd la tudd alquran la wax jàng alquran tudd yàlla sak sikkar ak yooyu waaw kon moo tax ñu ne ñoom ñuy mooy naan muxaatabatuloo aadami yi moo tax parce que hayya ala mooy ñëw leen julli ñu ne boobu nag da koy moytu parce loolu day mel da wax ak keneen waaw bu boobaa man nga tontu la ba mu des la waaw li ci des nag ak tudd la yàlla la sikkar la waaw loolu kenn terewu ko léegi nag euh, imaam alxames mu ne laakin qad yuqal mais mën nañu ne loolu mooy ci ki nga xam ne daa jàpp ne noddukat bi lépp lu mu wax ngay wax doo doo changer hayya ala salaa par la hawla wala quwwata illa mais bu ki nga xam ne te loolu mooy wax waa jumhur bu ne euh, hayya ala salat nag naan laa hawla wala quwwata illa billah mais kooku dara newu ci parce que laa bu boobaa ci wax bii dañ naan loolu dara newu ci parce que laa hawla wala quwwata illa billah loolu zikkar la <laughs> kon falaa yum na kon amul leer ci tere li annaha min dhikrillah mu ne lii nag qaalahu ibnu daqiq al-iid ki wax lii mooy al imam ibnu daqiq al-iid <laughs> mu ne wa farraqa ibnu abdissalaam kanta al imam ibnu abdissalaam moom dafa taqale fii fataawihi ci fataawaam yi nga xam ne dañ ko doon laaj baynama idaa kaana yaqra'ul faatiha falaa wiin boobu dafa taqale ci biir julli ji waxul ci luñ tooy dana bu dee daa ça dépend bu ji kabaar di julli bi muy dégg noddukat bi daa newoon di jàng faatiha bu boobaa du wuyu ma ah. parce que binaan ala wujubil muwaalaatiha ndax teg ko ci kaw ne faatiha euh, mooy dafa war boo koy tari. doo def ay coupure daggu ko wax leneen ci diggante bi wala lu déedéet daa war a taf taftaloo wa illaa bu dee ne du faatiha lay jàng fa yu jiibu boobaa mën naa tontu noddukat bi waaw kon nag loolu loo wax waaw waaw mu ne nag kon nag ci kaw noonu bu dee nga ne ma la attention waaw kon al imaam ibn abdissalaam waa bu dee rahmatullah alayhi waa bu dee waa dafa juum nag wala moom ci faatiha waa joo xam ne faatiha la doon tari léegi mo noddukat mu wax li noddukat bi wax mu ne boobaa day tàmbali waat waaw mu ne wal mashhur fil madhabi li siiw yi mooy dañ ko karaahatul ijaaba fi salaat dañoo si di tontu ci julli bal li am yu axiruha hatta yafruga day day yafruga day pare da koy yéexe ba pare julli ji door a wax waaw mu ne wakkadaa na ko noon fii xaalil jimaa bu dee nit koo xam ne daa nekk wala soxna soo xam ne daa nekk di sëy boroom këram wala boroom kër gi di sëy soxnaam bu boobaa jamono jooju euh, du jamono yi si kar <laughs> waaw du dégg noddukat bi waaw bu boobaa euh, day xaar ba pare <laughs> voilà ñoom ñaar yëpp euh, mu ne wal xalaat naka noonu nga nekk ci toilette sinon ñu ne nga def ko xadiisu nafsi waaw ngay wax sa bopp bay bu nekk ay kàddu yuy génne waaw am na beneen masala ba doon fàtte mooy yoneen saa saa dana yàqul mooy kooku koo xam ne moom wax ji waxu ko ci waxu ko euh, mooy euh, daa allah akbar allah akbar mu koy wax ci boppam saa mu génn benn kàddu kooku waxul parce que yoneen saa saa dana wax la wax fa kuulu loolu du wax waaw waaw mooy comme kuy julli rek taxaw war a tari faatiha nga tëj sa gémmiñ sa làmmiñ sa dara yëngutuwul kooku moom julliwoo mooy di penser ci xel mi naan mu ngi dooleel kooku it da ko fii suuf noonu la amul ni ne wax ne yow kenn déggul sa sa tuñ yi yëngatuwul sa làmmiñ dara nga ne wax naa déedéet waxoo kon nañ ñëwaat fii ñu newoon waaw <laughs> waaw léegi nag mu ne am na ci ma ci ci bi lay wax ko quoi ne dañ koo séet euh, ci julli lu dul na waa ji na xaar ba mu pare. naka noonu jamono yi buy sëy wala jamono bu nee ci toilette yi lakin ila ajaaba bi hayya la bu dee nag dafa hayya ala salaa hayya bi daa noddukat bi daa wax loolu waa ji julli dégg loolu répété di répété allahu akbar ba foofu moom mu jël euh, mazhabu ñu ne da nga naan hayya ala salaa mu wax loolu ñu ne loolu yàqu waaw mu ne kazaanaka nii nag atlaqahu kathiru min lu bari ci suñu mbokk yu Shafi'i yi loolu lañu wax lañ ko jooyale waaye nag wa nassa Shafi'i kanta suñu imam bi ñu topp di Shafi'i moom fil ummi moom dafa nassa dafa yaxal ala adami fasaadi salaati bi daalik mais lii daa ma ne waa ji même bu ne woon hayya ala salaa dara la tawul dara la la la lii wam yàqul julleem yàqul waaye lii nii yéeg wax nii yépp insha allahu taala li nga xam ne moo ci gën a dëgër mooy biñ la njëkk a wax mooy nit ki day xaar bu dee da ngay julli dégg noddukat bi yow doo répété ah da ngay nekk ci sa julli boo paree nga door a reprendre lu tax parce que loolu li koy wane mooy hadis bi Sayyid Ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu imaam al-Hafiz nag deful teqantal daa wax affaire rek bàyyi noonu ku mel ni Cheikh al Éthiopie bi doon. Euh, Euh, ci euh, al-Bahrul Muhit as-Sajjaj bi muy sharh Sahih imam Muslim rahmatullahi moom moom leeral na affaire bi que lii nii imaam al wax nettali yi mu indi wute ji da wax noonu bàyyi waaye li gën dëgër mooy ne mooy wax ku njëkk ji waaw te mooy waxu Shafi'i yi rahmatullahi alayhi doo wax dara kii julli julli ji ngay nekk boo paree julli ji nag ba pare nga door a tontu voilà nga door a wax. la la waaja doon wax noddukat bi lu tax loolu li koy wane mooy xadiisu Sayyid Ibn Mas'ud bi nekk saxiixayni mu ne ñun de dañoo nekkoon kunna nusallimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi salaa fa yurad fa yaruddu alaynaa falammaa raja'naa min indi najaasi sallamnaa alayhi falam yarudd alaynaa fa qulnaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam kunnaa nusallimu alayka fi salaa fa taruddu alaynaa fa qaala inna fi salaati la shughlan waaw Sayyid Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne ñun bu njëkk ba biñ nee Makka e, dañ doon julli bu yeneen saa sam doon julli ñun buñ mësoon a mu ñuy fay ci biir julli bi lay nekk assalaamu alayka ya rasulallah mu fay ñu te mu ngi julli nee na nag biñ demee najaas yi leen Éthiopie ngir rawali seen diine ak seen bakkan bi ñu dellu see ñu ñëw yeneen saa salaam ñu koy nuyu yonent saa salaam fekk ko muy julli ñu nuyu ko faale wuñ am na nee na ah ba yëg dara suñu xol quoi biñ paree ma laaj ñun ñu laaj ko nag yonent saa salaam ñun de am na lu ñu jaaxal ñun laata ñuy dem ci najaas yi dañ la doon nuyu nga ñuy fay ah, te léegi dañ laa nuyu fayoonu mu ne inna fi salaati la shughla ndax julli dafa am ab yitte ab soxla doy na soxla jiitu julli na soxla jàmm kajane loolu julli ji doy na ko te nag euh, tudd mooy tudd googu nuyu googu assalaamu aleykum yal na yàlla miy jàmm aji jàmm ànd ak yéen ak jàmmam di ànd ak yéen loolu façon ñaan la tudd yàlla la waaw te delloo nuyoo moo gën a feddaleku euh, répété li nga xam ne mooy euh, munodukat bi wax surtout ci kaw waxu waa jumhur ñi nga xam ne dañ ne dañ koo sopp du farata alors que doon loo nuyoo loolu gisoon nañ ko ci xaqul muslim alal muslim mais delloo nuyoo farata la bu dee delloo nuyoo lañ la fekk lañ fekk yoneen saa saam ci julli fayul mu bàyyi ba pare wax leen ne parce que julli daa am soxla kon lan nga may wax ci lii nga xam ne àggul daraja jooju ci ci kaw waaju wax waaju pour muy muy répété noonu kon tey loolu day wane ne bu boobaa yoonaluñu nit kiy julli di di répété nodd bi muy dégg day bàyyi ba pare waaw bu paree door a def loolee wallahu taala alam imam alxaafis ñu indi beneen masala mu ne usudilla bihi ala mashru'iyyati ijabati al-mu'adhdhin fi al-iqama léegi nag mu ne euh, ida sami'tumu an-nidaa fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin hadis bi am nañu ci tegtaloo ne léegi noddukat bi bu noddee ba pare bu taxawee nag bi iqaam tamit naka noonu dañoo yoonal nit ki mu répété waaw <laughs> li kii iqaam di wax allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad qamatis salatu qad qamatis salah waaw léegi mu des waa jooju nga xam ne dane <laughs> waa bu bu bu nee bu bu noddukat bi léegi mu pare di nodd mu commencé iqam waa léegi waa ji est-ce qu'il euh, mu répéter tamit li iq li ñuy iqam bi muy wax bu dee géman allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan ki mu ne lii am nañu tegtaloo ci loolu lu tax parce que ñu ne euh, euh, euh, am na ñoo xam ne dañu ne bu boobaa bu ne allahu akbar allahu akbar da nga naan allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sauf que bu ne hayya ala salaa bu ne hayya ala salaa bu boobaa nag foofu la wax ji nekk <laughs> mooy yow doo ne hayya ala salaa déedéet da nga naan bon aqaamaha allah wa adaamaha <laughs> borom bi taxawal na ko waaye euh, saxal na ko waaw euh, loolu nag bon xadiis la boo xam ne al imaamu Abu Daawuda de moo ko soloon waaw waaye euh, parce que Bilaal dafa commencé doon iqaam bi nga xamante ne ci la ne qad qaamati salaa yenent bi alei saatu salaam ne aqaamaha waaye xadis la boo xam ne wérul voilà xadis boobu xadis la boo xam ne euh, dafa am jahaala ci leen ci ruwaat yi am na ñoo xam ne dañ ne loolu lay day tontu ba mu des euh, qad qaamati salaatu mu ne aqaamaha allah borom bi taxawal na ko wa adaamaha taal na ko yàlla na ko yàgga taxawal waaw ta saxal ko waaw eh, <laughs> eh, sauf que eh, mu ne wa qiyaasu ibdalil xayalati bil xawqala fi l adani an yuji a huna mu ne bi am ci so soppi bi ñuy soppi al xayala mooy xayya ala salaa ak xayya ala al falaah ci nga ne laa hawla wala quwwata illa billah adaan mais loolu mën na ñëw fii waaw waaw <laughs> mu ne laakin waaye sauf que qad yufarraqu parce que ñii dañ ne da ngay wax lépp bam def qad qaamati salaa qad qaamati salaa nga ne aqaamaha Allah wa adaamaha mu ne loolu mën nañ ne mais pourquoi pas ici tamit ci noddu gi ci ci ci iqaam ci noddu gi waaw ci ci ci iqaam gi mu ne waaye laakin qad yufarraqu bi anna al-adhaana i'laamun 'aam fa ya'suru 'ala al-jamii' an yakuunu du'aa ila as-salaa wal iqaama i'laamun xaas wa adadu man yasma'uha mahsur fala ya'sur an yad'u ba'duhum ba'dan mu ne boobu nag man nañ ci tontu ne man nañ ko takkantale que li nga xam ne mooy noddu ak yëgle la boo xam ne bu bu général la bu boobaa day jafe ñépp nga ne leen dem leen ngeen ñépp ngeen yuuxoo doo di waxandoo waaw ñu woo ñépp loolu day jafe waaye naka kenn def nga xam ne moom buy wax ca kaw ak léeg-léeg dañu doon ñaar boo xam ne réew dañuy répété ndox ngir mbir mi gën a fort waaye mooy ñëpp mënoo jël mbooloo bi yëpp ne leen def leen ko alors que wu dee iqam moom woote wu jagoro la mooy ñi muy woote sorwuñ ñu ngi fii ñëpp a ngi koy dégg alors que bu dee dee kenn rek naan hayya ala salah hayya ala al day doy ñeneen ñi nag ñoom euh, euh, li nga xam ne ñooy ñiy dégg ñoom seen yool mooy ñu naan laa hawla wala quwwata illa billah bu dee nag ci iqaam bi bu boobaa moom bu nee hayya ala salaa ñu ne hayya ala salaa parce ñoom bu ñu waxee ñi ñuy waxal ñu ngi ci jàkka ji ñoom ñëpp a fii ñoom ñëpp koy dégg loolu la bëgg a wax <laughs> waaw ñi koy dégg fii bu dee iqaam la sorwuñ euh, ñu ñu ñu ñu tënku lañ ñu lëmu lañ bu boobaa falaa yaxsu du lu jafe an yad'u ba'duhum ba'da ñenn ñi man koo waxante ñeneen ñi ne hayya ala salaa hayya ala salaa kon <laughs> loolu euh, ama am solo la waaw kon euh, euh, en tout cas bu li gën a feeñ mooy day wax lépp rek waaw day wax lépp mu ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah mu wax lépp hayya ala salah hayya ala salah mu ne hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah qad qaamati salaa qad qaamati salaa nga ne qad qaamati salaa qad qaamati salaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah voilà <laughs> loolu lu am am solo la hmm? euh, mu am am solo am na nag euh, loo xamante ne ni lañ yem nii waaw lañu yem ni war baax parce que imaamu yi am na lu mu wax waaw mooy mu ne li feeñ ci xadiis bi mooy ta'abbudu bil qawli mithla ma yaqulu mu'adhdhin mooy eh, wax li noddukat bi wax loolu dañu ko jaamoo yàlla dañu ko nekk loo xam ne nit ki nay wax loole moo xam noddukat bi kenn la wala mbooloo lañ mooy ñu bari lañ eh? ñoo xam ne ñooy noddandoo mu ne qaala al-Qaadi Iyaad kanta al-imaam al-Qaadi nee na wa fii xilaafun bayna salaf am na benn wuute nag ci way dawlu yi mu ne fa man ra'a al-iqtisaar ala ijaaba mooy bon bu dee nag noddukat yu bari tekkiwul ñu nekkandoo mbooloo di nodd mooy li ñu la doon wax sànq sa masala bi gisoon nañ ko sànq dañu bëgg rek indi li imaamu Shawkaani mooy li ñu la wax kii di nodd fii bala nga pare nga dégg keneen di nodd fee beneen jàkka beneen jàkka feneen loolu lay wax. bu boobaa bon waxoon nañ la wute bi foofu ñii ne bon ki njëkk ngay ngay wuyu ñi ci des graw ñenn ñi ne non tax mu leen di ñëpp parce que sabab comme al imam al Izz ibn Abdissalaam doon wax rahmatullah alayhi ah. euh, nga xam dañ ne bon ci kenn ci ngay yem imam al Qaadi Iyaad mu ne ñoom dañoo tegtaloo ne euh, digle bi ñu digle ne fa quulu bu ngeen déggee noddu fa quulu li muslim wax loolu euh, laa yoxtali takkaar loolu tekkiwul ne danga koy répéter mu ne waaye nag bu boobaa waaye yow bu boobaa dañ naan ko waa kon loolu kon kay boo nuyoo benn noddukat ci sa dund benn yoon nga dégg benn noddukat mu nodd nga wax ko jeex na def nga la yoon saa salaam jibli loolu moom kenn waxu ko xanaa <laughs> waaw <laughs> waaye masala bi gisoon nañ ko sànk wallahu taala alam kon daal euh, euh, li am am solo waxoon nañ ko ci masala yi euh, foog naa euh, yi ñu digg woon yëpp euh, gis nañ ko wallahu taala alam am na nag ñu ciy teg taloona misle kon misle xam nga misle mooy kem waaw loolu dama ko doon a fàtte waaw idaa sami'tumul mu'addina faqulu misla idaa sami'tumun nidaa faqulu misla maa yaqulul mu'addin am ñu ne loolu day wane ne misla euh, bokkul ak kon misla nekkul euh, loo xam ne mooy lu mel ni tout le temps tout le temps loolu lay tekki parce que bu doon loolu la euh, kon fii yow parce que hadith yi Seydina Omar beeg Seydina Muawiya dañu fa ne radiyallahu anhu que ne misla bi fii des na. parce que wax leen lii bu ngeen déggee noddu bi wax leen comme li noddukat bi wax lu mel ni li muy wax wax du tout à fait li mu lu mel ni li mu wax parce que bi mu nee hayya ala salaa yone saa wax leen la hawla wala quwwata illa billah waaw waaw loolu yu naan lool la hmm? euh, euh, loolu mooy côté bii bu dee yu mel nii dafa am ñu xam ne lii la sinon mis la moom day wane keem ak keem keem waaw bu amee nag loo xam ne dafa ñëw alhamdulillah luy wane ne donc fii nag du keem googu bu boobaa dañuy xam ne euh, lii moo ko ci génne sinon moom buñ la nee misl mooy lu mel ni waaw ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi la tawadda'a mithla wudu'i hada li sayyidina Usman waxoon gis naa dem saa mu jàpp comme sama jàpp gi loolu mooy comme bi yeneen saa jàppoon la jàpp même bu dee doo matalul comme ndax yeneen saa ni nga ko doon defe moo gën a mat waaye niiroo na bu amee nag loo xam day wane ne niroo gi am na lu ci deñ ñoo xam ne lii moo ko wane siinoo keem moom ku ñu ko waxe mooy ñoom ñoo bokk kon nag ci kaw noonu wallahu taala alam <laughs> ci lañ jeexale masala yiñ diggoon j'espère que fàttewul dara bii ni ñëw ñu gis xadiis Seydina Jaabir bi nga xam ne nag moo ñuy wax Euh, alwasila nan lañ koy ñaanal nañ saa salaam ndax hadis kat ba ñu génn Seydina Abdallah ibn Amr bee passé waxoon na képp koo xam dafa dégg noddukat bi nangeen wax lu mel ni li muy wax ginnaaw gi ngeen julli ci man ku ma julli ci man benn yoon yàlla dina julli jaw fukk ginnaaw ngeen ñaanal ma alwasila waa nan lañ koy ñaane yan kàddu waxoon nañ ko bee weesu ci jotaay bee mais moom nag lay indi hadis Seydina Jaabir ci jotaay bii bi ñëw